tarjama seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu gisoon nañu ci jotaay bi weesu jalooreem yi jeexaloon nañu ko gisoon ni nga xam ne noonu la nekke woon ak aleyhi salaatu wassalaam waaye noonu la nekke woon ak xalifaam bi di seydina Siddiq abu bakr radiyallahu anhu foofu lañu yemoon ñu waroon a continuer tey ba ci jamonoy seydina omar comme ni nga xam ne noonu la ko waxee te ñu gisoon ko ci jataa bi weesu mu ne bim toppee alayhi salaatu wassalaam gëm ko jaayanteeg moom maa asaytuhu wala ghashashtuhu qat masuma ko mooy tamasuma wuteeg moom mu ne noonu it laa fi neewoon ak seydna abu bakr radiyallahu anhu noonu it neewoon ak seydna omar baada ñu waroon a foofu ba léegi ci tarjama zunnurayni zulhijratayni seydna uthman al mi'ta radiyallahu taala anhu kon ci xilaafaay Seydina Omar ibn al mooy bokkoon na ci ñi nga xam ne muy ñi nga xam ne ñoo doon ahlu shura bu xew-xew yu bees yi xewe woon wala masala taxaw seydna Umar ibn al-Khattab kaana yajma'u ahlu ahla Badr da doon dajale waa ahlu Badr min kibaari saxaaba wa fiihim seydna Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu waaye seydna Umar dafa newoon ku ku ku comme niñ ko xamee rek ku tar comme li yonent ma lay saam wax ashaddu naasi ki nga xam ne moo gën a tar kii ci diine yàlla ji li mu ko téye ci yéen mooy Omar Seydina Omar ibn al radiyallahu anhu ba looloo tax am na benn bés am na benn bés moom Seydina Omar ibn al benn àjjuma Euh, muy xutba Seydina Usmaan daal di dugg si ah mbir mi nag mu gis ni daal mbir yu warul deme nii mu ne ay saatin haade lii mooy ban heure fekk Seydina Omar mu ngi ci minbar yonent bi alayhi salaam di xutba xutbatul jumaa muy xutba julli aljuma pour julli aljuma mu daldi Seydina Usmaan dugg ci fekk jàkka jee ngi fees bi mu dugg see nag Seydina Omar seen ko ne ay saatin haadi lii mooy ban heure Seydina Usmaan ne ah man de yëguma mooy fa ma ne woon man daal seetlu ma woon le temps passé seetlu ma woon heure bi bi muy jàll ba looloo tax naka laa toog dama toog daal jekki rekk sama xel dem ci bi ma déggee ñuy nodd waaw ma gaaw dem sama kër ndax ci marché bi la ne woon dem jàpp rekk daal di ñëw mu ne ko wal wudu ay wal ghusla aydan mu ne ko ah cangaay li tamit mooy ne ah kon cangaay li tamit defoo ko muy cangaayu al ji waaye après waxul dara loolu xew-xew boobu dañ ciy gis ne Seydina Omar ibn al-Khattab ak koo man di doon ak noo man di tollu bu gisee ne amaana am na les reproches bu ñu war a def nit ki dina ko def waaye ci ay teggin neewu ko yaa Usmaan limaada taji ah, ah, fi hadhihi saa lan moo tax yow Seydina Usmaan foo newoon non dana ayata saatin haadi mais lii mooy ban heure waaye it moom it mu joxe ngàntam ñu gis ne mooy ngàntu fàtte moo ko dal mooy fa mu ne seetluwul heure bi bi muy jàll dafa yekk rek dégg xelam dem ci mu dégg noddu gi rek mu gaaw dem këram waajal jàpp ñëw ci la agsee nii ñu gisaale ci ne mooy lañ waxoon ci wàllu bu ñuy gis masala yëkkati loxo ci ñaan këne imam bi moom man nay wax ak ki nga xamante ne nii mooy ma'mum benn ma'mum bu ko interpeller ñenn ci ñiy jiite ci ñi muy jiite waaye ñoom seen biir amuñ droit di wax seen biir ndax képp koo xam ne ida xulta li saaxibika li saaxibika ansit wal imaamu yaxtub fala jumata la fala jumata lak bés boo nee sax ki la jege bésu aljuma muy wax wala di déranger nga ne ko noppil wala baal ni ngay def faqad lagaa kooku dugal na ci julli ji lu ci bokkul te kooku kon falaa jumaata la kooku amul aljuma ju mat te kooku amul aljuma ju mat mooy kon Seydina Usmaan wax loolu joxe ngantam tamit ne ko ah man dem heure bi laa gisul woon mu ne ko wal ghusla aydan mais sangu biir defoo ko waaw loolu moo tax euh, waa jumhur di tontu di wax ñi nga xam ne dañu jàpp ci fuqaha yi que ne comme zahiriyé yi que sangu sangu ngir ajjuma euh, janaa mooy sangu set ñi ko def farata ñu ne leen dee ndax dañuy tegtaloo ci xadiis bi tamit naan le fait que Seydina Omar ibn wax ko ne ko wal ghusl aydan loolu mooy wane ne euh, kon mbir mi farata la kon jaruloon mu koy wax waaye dañ naan bu doon farata la kon bu boobaa Seydina Usman duñ ko ko wax duñ ko ko fàttali mu toog di julli sans dem jàpp sangu te Seydina Omar kon dina ko ne léegi nag comme que defoo ko demal defi ko parce que farata la moo tax loolu mais ngëneel la mooy ahlul fadli ñoom dañoo ni mu gën mate lañ ko war a defe waaye Seydina Usmaan am na ngànt mooy mbir mi dafa yéex a yëg mbir mi te bu fi toogoon di def leneen amaana mooy ni mu ko kiiwee dafa jóge li nga xam ne mooy bërit la def waajal ñëw dugg si moom Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu Seydina Umar ibn al-Khattab anhu kon noonu la ne woon ci gàttal ak Seydina Usmaan mu bokkoon ñi nga xamante ne ñu mu fonkoon la xam seen ngëneel xam tamit ngëneel gi ñu am ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di leen ko sàmmal waxoon ki nga xam ne mooy moo tax bi muy créer diiwaan ak nit ñi li nga xam ne moom lañuy am ci wàllu geer yi xare yeeg dëkk yi ñuy ubbi moom bokkoon na ci ñi nga xam ne waa ahlu badr la ko boole woon ci ñi nga xam ne ñoo ginoon a am li ëpp li nga xamante ne nii moom la doon joxe moom Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanullah Seydina Omar nag bi nga xamante ne nii ci lay génn àddina comme ni ñu ko gise woon bi nga xama comme ko gise woon ci tarjama moom Seydina Omar ibn al bi nga xamante ne ci lay génn àddina fekk ñu jam ko comme niñ ko gisoon muy majuus bi di ko woon jam ah bi nga xam ne ci la doon jiite ba Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu daal di continuer jiite nii bi nga xam ne ci lañ ko jam comme ni nee ci saxiix yi eh, moom Seydina Omar radiyallahu taala anhu dañ ne ko ba mu gis ne mu ngi waare euh, ni mu gën yaatoo gisoon nañu ko bi ñuy gis tarjamaam moom Seydina Omar ibn al ñu ne ko euh, awsi ya amiral istaxlif qaala maa ajidu axaqu bi hada amr axaqa bi hada al amri min haula nafar aw irrahti alladina tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa hum anhum ñu ne ko Seydina Omar bi mu tëddee ci lalu faatoom ah, jam nañ ko mu naan nabiil mbir mi génn fi nga xam ne moom mooy fi fiñ ko jam mu génn mel ni meloon lu ñu ko jox bu naanee rek mbir mi génn foofu ah docteur bi na ko nag ah mbir mi de xanaa nga kii rek mooy daal mbir mi moom moo xam ne daal fii nag fi la ak àppam di yem nit ñi ne ko nag yaa amiral mu'miniin awsi awsi yaa amiral mu'miniin ñu ne ko dénkaaneel yow ki nga xam ne yaa jiitu jullit ñi istaxlif mooy utal koo xam ne moom mooy taxaw sa place mooy nekk xalifa comme sa ginnaaw comme ni Seydina Abu Bakr defoon pour yow Seydina Omar ne déedéet nit ñi moo tax Seydina kii ne euh, xam nga dane woon am na ci benn riwaaya riwaaya yi moom ci saxiix yi li ñuy wax nii dane woon moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom de bi muy bi muy dem bi muy génn àddina daldiwul bi muy génn àddina choisirul kenn tànnul kenn ngir mu nekk xalifa ginnaawam mu ne waaye Abu Bakar nag moo ko def Abu Seydina Abu Bakar nag moom def na ko moo tax bi mu waxee lool nag na doom ji ne man moom boobu laa xam ne sama baay du du du du du du tànn kenn ci la waxee nag après. mu ne leen déedéet man duma tànn kenn waaw mais gis naa ne mbir mi daal mënula génn mooy xilaafa gi kiy jiite mënula génn ci mbooloo mii ñi nga xamante ne aleyhi salaatu wasalaam dafa génn àddina fekk ñoom ñu làq ngërëmam waaw mooy gërëm na leen kontaan na ci ñoom ñoom ñépp fa sama aliyan mu tudd seydna ali xadiis bii nii boo fàttale ko seydna amru bnu maymuun moo ko nettali woon radiyallahu taala anhu wa ardaa amru bnu maymuun imaam al buxaari yi danoon xaddatana muusa bnu ismaayil qaala xaddatana abu awaana an xuseyn an amru bnu maymuun annahu qaal ra'aytu umar bnu alxattaabi radiyallahu anhu qabla an yusaaba bi ayyaamin bil madiina muy seydna amru bnu maymuun taabi'i bu mag boobu mooy nettali lii mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu ne dara laa dul man duma duma duma fal duma tabb kenn duma ne mukk diw mii na nekk xalifa sama ginnaaw mais daal gis naa ne ñii mbooloo mii du génn ci ñoom mu ne fa samma aliyan mu tëdd mu tudd Seydina Ali wa Usmaan ak Seydina Usmaan wa Zubayr ak Seydina Zubayr wa Talha ak Seydina Talha ibn Ubaydillah wa Sa'dan de Sa'd ibn Abi Sa'd wa Abdurrahmaan ak Seydina Abdurrahmaan ñuy ñaata six Seydina Ali un Seydina Usmaan deux Seydina Zubayr trois Seydina Talha quatre Seydina Sa'd ibn Abi Sa'd ibn Abi Waqqaas cinq Awf six Seydina Omar bi nga xam ne ci la wax lool mu ne woon leen Abdullah ibn Omar sama doom ji na leen assisté waaye laysa lahu min al amri shay dara moom manu cee doon xalif amu ci dara amu ci du ci jël décision du ci dara day fekk mbir mi kese waaw léegi nag Seydina mar après gisoon nañ li gisoon nañ ko ci yaatal mu daldi dénkaane def ay dénkaane pour xalifa bi nga xam ne mooy ñëw ci ginnaaw ci ginnaawam waaw mu def ay dénkaane mu ne fa in asaabatil imratu sa'dan fa huwa dhaak wa illaa falyasta'ni bihi ayyukum ma ummir fa inni lam a'zilu an ajzin wala xiyaana mu ne leen bu dee kenn ci yéen juróom benn yii lañ tagg bu dee tab moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas lañu lañu tànn ngeen tànn de ah fa huwa dhaak noonu la de waaw Seydina Sa'd de yelloonal moos nekk xalifatu rasulillah alayhi afdalu waaye wa illaa bu dee nag moom du moom lañ tànn nag fal yasta'in bihi ayyukum ma ummi képp koo xam ne ci yéen ñi ci des yéen cinq ñi ci des ali uthman az-zubayr talha abdurrahman ibn awf képp koo xam ne ci yéen ñii fal nañ leen nangay sukkandikoo na ngay na ngay sukkandikoo ci saad del del dee ko boole ci mbir yi di ko laaj ndax kat moom Seydina Sa'd mii de xam nga naa Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas comme niñ ko gisoon Seydina Omar da ko ig da ko da ko recu da ko lan da ko démettroon de ses bi mu nee fële Irak waaw moo tax loolu nag la lay kii nag ne man nag démettre ma ko ci mooy ne dindiwuma tekkiwuma ndomba tànk yam amoon ci loo xam ne du du dama ko dindi parce dafa dafa tële wala dafa wor de déedéet waaw mu ne moom seydina Umar awsi alxalifata min ba'di muhaajiriin al awwaliin maa ngi dénk xalifa bi nga xamante ne mooy ñëw sama ginnaaw muhaajiruuna yu njëkk yi an ya'rifa lahum mu xamalle mu xam seen seen àq reconnaître ko te di leen ko jox wa yahfaz lahum hurmatahum mu leen di gardeel li nga xam ne mooy seen orma yi waaw léegi nag après mu dénkaane lansaar yi tamit ñi nga xam ne mu ne tabawa ud daara wal bi nga xam ne ak ak ak arab yi nga xam ne ñoom ñooy aslul arabi wa maddatul islam ñooy cosaanu arab yi te ñooy matièreul islam waaw après mu wax yooyu yépp bi nga xamante ne nii nag euh, ci la Seydina Omar radiyallahu anhu génn àddina fekk laata buy génn àddina mooy ah noonu la ñuy woo waa ahlu shura moo tax ñu naan Seydina Usmaan kaana ahadu ahli shura mooy ñii nga xam ne ñoom la Seydina Omar ibn al-Khattab désigné woon ngir ñu daje ngir man tànn kenn seen biir ngir mu nekk xalifatu rasulillah min ba'di sallallahu alayhi wa waaw léegi nag bi nga xam ne ci lañu wéet entre ci la seydina euh, Omar radiyallahu anhu daldi génn àddina bi mu génnee àddina nag mu des nag nan nan lañuy fale xalifa bi waaw bi mu demee noon ñoom mbooloo mi Seydina na ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu ne moom bàyyi na àqam mooy li nga xam ne moom la ci moom jox na ko Seydina Abdurrahman ibn Awf mooy ne moom daal bu dee man am naa ci mooy sama part bi nga xam ne man sama a jox naa ko Seydina Abdurrahman ibn Awf waaw bu doon votation la man ci moom laa moom laa moom daal ja'altu amri ila abdirahman ibn awf mu ne moom laa jox samay voix wala moom daal laa def sama mbir kon mooy man Saad moom manuma nekk xalifa ndax banaa waaw banaa man lu ngeen mën a roon a falle falleen ko seydna abdirahman ibn awf fa qaala zubayru seydna zubayru ne ja'altu amri ila ali ne man moom sama li ma amoon man du ñi ñi nga xam ne xalifaabul lañ woon ñi xalifaabul man ci laa woon léegi man sama xalifaabul dindi naa ko waaw mooy jox naa ko kan ali ibn abi taalib waaw wa qaala talxatu ja'altu amri ila uthman sayyidina talha ibn ubaydillah ne man nag jël naa sama mbir jox ko ki nga xam ne mooy sayyidina uthman moom talha ibn ubaydillah la léegi nag kon mu des ñan ñi ñu war a tànn mu des Seydina Abdurrahman ibn Awf non waaw waaw Seydina Usman ak Seydina Ali radiyallahu anhum euh, Seydina Abdurrahman ibn Awf ne man moom damay sede mais nag hein mu ne leen ayyukuma tabarra'a min al-amri fa naj'aluhu ilayhi wallahu alayhi wal islam fa yanzuranna afdalahum fi nafsihi mu ne yéen ñaar ana kan moo pare bàyyi mbir mi ñu def mbir mi fa naj'aluhu ilay ñu jël ko teg ko ci loxoom waaw wallahu alayhi jël nag mooy buur yàlla am na ci kawam nag wal islaam ak l'islaam la yanduran nañu xool afdaluhum ñi gën ci ñi des fii nafsi yi ci boppam waaw mooy yéen ana kan ci ñun ñett ñi ci des Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Omar non Seydina Abdurrahman ibn Awf ana kan ci ñun ñett mooy sedd kenn mooy sede ñu jël mbir mi nag jox ko moom ne ko yow léegi comme que dëew a des te dëew ñi kenn bàyyiwul mooy ku nekk yaa ngi taxaw te waxoo dara kooku noonu tànn ci ñi des ñaar ñi des kan moo gën ci ñoom mu def ko ngir yàlla ak li nga xam ne mooy ngir l'islam bi léegi ah Seydina Abdurrahman ibn Awf bi mu waxee lool mu ne moom léegi afatajaluunahu ilayya wallahu alayya an la alu an afdalikuma mu ne bi mu laajee kenn waxul dara mu ne kon man man maay ko man moom banaa man banaa léegi a ilayya ndax est-ce que désignation bi mooy tànn gi ci yéen ñaar kan lañuy tànn est ce que man ngeen ko teg sama loxo wallahi alayya buur yàlla warlu na sama kaw waaw an laa aalu ma ban a jéng an afdalikuma bàyyi ki gën ci yéen di tànn keneen mooy dinaa def le tout ba duma bàyyi ki nga xamante ne moo gën ci yéen moom laa leen di tànnal yéen ñaar waaw bi mu waxee lool xaalaa na am waaw sëy naa Ousmane ak Seydina Ali ne ko waaw mooy léegi yow tànnal yow lañu ñu bàyyee mbir mi waaw yow lañu ñu bàyyee mbir mi voilà léegi bi nga xam ne noonu la deme demee Seydina Abdurrahman na Awf daldi wax ak ku nekk ci ñoom ñaar mu wax ak ku nekk ci ñoom ñaar. ah dajeeg mu wax ak kenn ku nekk ci ñoom ñaar ah. jël ci moom wa axada alayhi al-ahda wal-mithaaq in wallaahu la ya'dilanna wala in wulliya alayhi la yasma'an mu wax ak Seydina Usmaan ne ko damay jël pak ci yow boo xam ne buur yàlla moo ñu seede hein bu ñu la falee bu bu ñu la falee la yaandi lan na di nga jaar di nga jubal mooy dinga teg mbir yi ci li nga xam ne mooy al adala ak justice walla in wulliya alayhi la yasma'anna buñ ma la bu ñu la falul nag fal ki ci des yow Seydina Ousmane di nga topp kooku te diñ ko dëggal mooy amul après dissidence du am parce que faluñ la ku nekk ci ñoom mu wax ak ñoom wax lool Seydina Ali na Usmaan wax ak lool Seydina Ali radiyallahu anhuma fa qaala kullun minhuma naam ku ci nekk ne ko ah kay waaw boobu d'accord nañ ci këne ku nekk ku nekk mooy boo koo ci fal dina dina jubal te bu dee nag moom faluñu ko dina dégg ki ci des mooy dina nangoo nekk ci ronam waaw nekk di topp ay ndigalam léegi nag euh, bi ñu waxee lool summa nahada abdurrahman radiyallahu anhu yastachiiru nnaasa fihima mu daldi dajale nit ñi mooy di di di di di nit ñi en aparté léeg-léeg mu gis kilifa léeg-léeg mu dajale mbooloo ci kilifa yi euh, waa waa muhaajiruuna yu mag yi waa lamsaar yi ku nekk mu dajeeg yow waaw képp koo xam ne kilifa nga ci mu daal di dajeeg yow waaw daal di lay waxtaan wax ak yow ne la nag ah mbir mi de nii la demee ñaar ñii ñoo ci des mooy Seydina Usmaan ak Seydina Ali ana yow lan nga xalaat ci ñoom ñaar kan moo kan lañu war a fal kan lañu war a fal mu commencé def moom seydna abdurrahman ibn auf radiyallahu taala anhu wa arda waaw moo tax yajtami'u bi ru'usi nnaas wa ghayruhum mathna wa furaada wa jam'an wa ashtatan sirran wa jahra hatta xalusa ila an-nisaa al-muxaddaraat fi xijaabihin non seulement laaj na ku nekk lan nga xalaat ci Seydina Usmaan léeg-léeg mu def ko am mbooloo mbooloo mu bari ñëw mu laaj leen lan ngeen xalaat ci Usmaan bu newee xalifa ñu wax ko Seydina Ali nag lan ngeen xalaat ci moom buñ ko falee mu nekk xalifa ñu wax ko léeg-léeg mu def tête à ak benn nit wala ay ñaar ba sax dem na ba jigéen ñi nga xam ne dañuy nekk ci seen seen seen néeg yi sax waaw di làq mu nga xam ne fi mooy fi nga xam ne daanaka boo duggee ci kër gi doo leen gis ñu jigéen ñu ñu ñu téye seen bopp nga xam ne dañu naq mooy dañu euh, mel ni jigéen gu nekk ci xaw daj nga xam ne kenn du ko gis boo duggee doo gis ci moom dara ak même ñooñu dem na ci ñoom daal di leen laaj ci diggante Seydina Ousmane ak Seydina Ali ana bu ñu falee kan ngeen bëgg ñu fal ko ak lan ngeen xalaat ci bu ñu falee ku nekk. lan ngeen ci xalaat te lii mooy yàlla ay saxaaba lañ mooy kuy wax amul ay feeru partisan di diw maa bokk ak moom ndey maa bokk ak kii déedéet waaw waaw trois jours mu daal di def lool waaye euh, mu dal di gis ne l'écrasante majorité l'écrasante majorité ñoom dañoo jeng ilaa Usmaan këne ngir këne non Seydina Usmaan moo gën a yelloo mbir mi te moom mu nekk ko moo gën waaw moo gën moo gën Seydina euh, kii euh, Abdurrahmaan ya doyloowul lool rek doyloowul ginnaaw bi nga xam ne ci la recevoir avis wu kibaaru saxaaba ba ci même jigéen ñi mu daal di def benn travail ci boppam mooy xool bu baax malgré tout ça segg est-ce que fal Seydina Usmaan mooy li nga xam ne loolu mooy li gën bi nga xam ne nag ci la mbir mi leer ci xelam dal ci xelam dal ci xolam tamit hein mu daldi yéeg minbaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu woo ci biir mbooloo mi seydna ali ak seydna usmaan radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma bi leen woowee mu daldi def benn discours mu ne ayyuhan naas qad sa'altukum sirran wa jahra partie bi nag newul ci saxiix bi mu ne qad sa'altukum sirran wa jahran mathna wa furaada falam ajidkum ta'diluuna bi ahadi haadayni rajulayn mu ne yéen nit ñi qad sa'altukum laaj naa leen sirran ci lu nëbb wa jahran ak lu feeñ mathna par ñaar wa furaada laaj naa gise naa ak yéen kenn par kenn ñenn ñi kenn kenn ñenn ñi par ñaar ñaar ñenn ñi par mbooloo falam ajidkum trouvé wu ma leen ngeen daldi jeng ngeen bàyyi fi ñaar ñii mooy ñaar ñii di seydna ali ak seydna uthman moom seydna abdurrahman ibn awf mu ne fa qum ilayya ya ali mu ne ko jógal kon nga ñëw ci man mooy ñëwal nga taxaw sama wet yow seydna ali mu ñëw taxaw ci wetu min baru yonent ma lay ci benn wet gi waaw mu taxaw ci suufu minbar bi fa axada abdurrahmaani radiyallahu anhu bi yadihi fa qaal hal anta mubaayi'i ala kitaabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa fi'li abi bakrin wa umara mu daldi téye ci loxo seydina ali eh, ne ko hal anta mubaayi'i ala kitaabillah ne ko est-ce que di nga jaayanteeg man ci téereb yàlla bi waaw wa sunnati rasulillah ak sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam mooy jaayanteeg man këne boo nee xalifa téereb yàlla bi ngay ngay appliquer intégralement mooy li nga ci man waaw moom ngay doxe moom ngay doxe wa sunnati rasulillah ak sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa fi'li abi bakr nga jaayanteeg man tamit que saxal doxal li fi seydna abu bakar nee woon wa umar ak seydna umar radiyallahu anhu loolu kon la laaj seydna ali radiyallahu anhu jahdi min dhalika wa taqati mu ne seydna ali ne ko a ah, allahumma la ne ko déet ne ko nag allahuma maa ngi woo sama boroom di ko tudd de que ne laa laa loolu nag manuma cee jël engagement que ne je ci mbir mi mooy ci téereb yàlla bi sunnaa naa mi alei saatu salaam li fi Seydina Abu Bakar doon dox ak Seydina Omar ma teg sama tànk noonu noonu ni ferme ferme ferme engagement boobu moom du ma ko manuma ko jël waaw loolu moom gis nga as-sidq as-sidq te pourtant mais Seydina Ali ñaari nit xalaatuñu ne mais tooguñ di di di di di di di di di di am ñaari njort di sikki sàkk këne mais loolu mën na ko mais nag nit booy jël engagement da ngay jël engagement bul xam sa tay rek àddina foog dafa gudd tànk te mbir yi naan waaw bu ngeen ma falee baax na fal leen ma ma def lii daa gën a yomb bu ñëwee nga def ko de waaw mu ne kon nag loolu manuma cee jël engagement de waaw léegi nag bi nga xamante ne loolu la wax mu ne loolu manuma cee jël engagement walakin ala juhdi min zalika wa taqati li nga ma tuddal lii yépp nag waaye daal dinaa ci def nag sama kem kattan lu ma man ci taxawal téereeb yàlla bi sunnaa yonent bi alayhi salaam ak li fi Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar tooge woon lool lu ma ci man dinaa ci xar sama tànk tubay def waaye nag kel jël engagement ne moom dama koy appliquer à la loolu nag laa manul fa arsala yada Seydina Abdullah euh, Abdurrahman daal di bàyyi loxoom daal di jël loxoy Seydina Usmaan wa qaala bi mu bàyyee mu ne ko qum jógal yaa Usmaan Seydina Usmaan jóg fa qaala mu ne ko hal anta mubaayi'i ala kitaabillah wa sunnati rasulillah wa fi'li abi bakrin wa umar radiyallahu anhuma mu ne ko yowit li ma po li ma laaj Seydina Ali mii laa lay laaj est-ce que nga jaayanteeg man que bu ñu la falee doo doxe lu dul téereeb yàlla bi sunnaay yonent bi alayhi salaam ak jëfu Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu anhuma qaala seydna Usmaan ne allahumma naam buur yàlla aha kay loolu jaayan man naa ci jaayanteeg yow ke ne téere bi yàlla bi sunnaa yonent bi aleyhi salaatu doxaliinu ash-shaykhaani ani aba bakrin wa umara radiyallahu anhuma pare naa ngir def ko waaw léegi nag bi nga xam ne ci la lool mu ne fa rafa'a ra'sahu ila saqfil masjidi wa yaduhu fi yadi Usmaan fa qaala allahumma asma' washhad allahumma asma' washhad allahumma asma' washhad allahumma inni qad ja'altu ma fi raqabati min dhalika fi raqabati Uthman bi Seydina Uthman ne waaw Seydina Abdurrahman ibn Awf daldi xool ci kaw tuwaawu jàkka ji waaw ci kaw asamaan si ci tuwaa jàkka ji jàkkaay yonent bi aleyhi salaam fekk loxoom mu ngi ci loxol Seydina Usmaan mu ne allahumma ee buur yàlla maa ngi lay woo isma déggal washhad te nga seede lii mooy lii la Seydina Usmaan wax de te moo ko moo ko wax moo jël engagement bi déggal suñu borom te seede allahumma buur yàlla isma yàlla na nga déggal liit washhad te yàlla na yàlla isma déggal lii washhad seede seedeel ko ne Seydina Usmaan nee na dina ko man allahumma ee buur yàlla inni man abdurrahman de ibn awf qad ja'altu fi raqabati min dhalika fi raqabati uthman li nga xam ne moo teg woon samaw loos ci mooy tànnal ummaay bi aleyhi salaatu diggante seydina uthman ak seydina ali kan ci ñoom ñooy nekk xalifa loolu tegu woon samaw loos teggi ko nag bi nga xam ne ci laa tànn te bi may tànn ku nekk laaj naa la ku ne wax li nga man Seydina Usmaan nag nee na man na ko kon li gàll woon sama loos teggi naa ko daal di koy yenn ki nga xam ne mooy Seydina Usmaan waaw teg naa ko ci loosam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ci riwaayu imaam al Buxaari bi ñu la doon wax sànq dafa jël mu ne fa axada Amr ibn Maymun radiyallahu anhu mu ne fa axada bi yadi ahadihima fa qaal laka qaraaba laka qaraabatun min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal qidama fil islaam maa qad alimta fallaahu alayka la in ammartuka la ta'dilan wa la in ammartu Usmaana la tasma'anna wa la tuti'anna waaw seydna amru bnu maymuun rahmatullah aleyhi mu ne seydna abdurahmaan ibnu awf dafa jël loxo seydna ali ginnaaw bi mu leen ne afa tajcaluunahu ilayya wallahi alayya wallahu alayya an laa aalu an an afdalikum est-ce que du ngeen ko teg sama loxo ma tànnal leen yéen ñaar ñi ci des buur yàlla warlu na sama kaw ne duma jeng duma fi bàyyi ki gën ci yéen ñaar di fal ki des waaw mu daldi jël loxo Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaa mu ne ko ah laka qarabatun min rasulillah ne ko yow de am nga ak jegeñaale sag mbokkoo ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndaw yàlla li jege nga ko ci wàllu askan sa doomu baay la moom aleyhi salaatu wasalaam ndax sa baay mooy junju ko lool sëy naa ki nga xam ne mooy eh, eh, eh, abdallah mi jur yonent bi aleyhi salaatu ak abu taalib ñoo bokk baay kon laka qarabatun min rasulillah ba pare mu ngeen bokk benn baay kon maam rawati mu jëlati doomam may la mooy ak ngoroo googu mooy kon yow maa ngi yow de am nga ak jege ñaale ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal qidama fil islaam ak jiitu gi nga jiitu dugg ci lislaam maa qad alimta loo xam ne man Abdurrahman du maa la koy wax yaa Ali loolu xam nga ko loolu sa ngëneel la lu ma lay rappeler la waaye du lu ma lay xamal loo xam la mu ne ko nag fallaahu alayka la in amartuka la ta'dilan waaw maa ngi jël seede ci yàlla waaw moom bu yàlla warlul sa kaw këne bés bu ma la falee bu ma jël comme que man lañ teg maay maay tànn ci yéen ñaar kii gën ci yéen ñaar bu ma la falee def nga nekk xalifatu rasulillah la ta'dilanna ka di nga jubal di nga du foo loolu mooy leeral na ko ci riwaaya bi ñu gisoon sànk mu ne ko wala in amartu Usmaan la tasma'anna wala tuti'anna te bu dee nag du yow laa fal ma tànn Seydina Usmaan nga jël pacte ci yàlla que ne di nga ko dégg di nga ko déggal te di nga ko topp waaw summa xalaa bi Usmaana fa qaala misla zalik bil axar mu dajeeg Seydina Usmaan tamit wéet ak moom wax ko la même chose ña ko yow it laka xaraaba min rasulillah wa qidam fil islam waaw yow sa jegeñaale ak yonent mi aleyhi salaatu salaam ndax Seydina Usmaan ci Abdu Manaaf la bokk ak yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu mooy côté boobu bul fàtte ne côté yaayam ki jur yaayam mooy al-Bayda bint Abdul Muttalib ki jur yaayu Seydina Usmaan comme niñ ko tudde woon bàjjanu yonent bi alayhi salaam moo jur yaayu Seydina Usmaan te bàjjanu yonent bi alayhi salaam boobu mook Abdallah Seydina Abdallah mi jur yonent bi alayhi salaam ñoo bokk ndey ak baay am na sax ñu ne woon ay seex lañ waaw comme li Zubayr ibn az-Zubayr ibn Bakkaar bi wax nee nee nañu sax ay seex lañ woon mook Abdallah moom al-Bayda boobu wallahu taala alam kon mooy mu fàttale ko yow it sa jege ñaale gi nga jegeeg yonent bi alayhi salaam ngeen bokk Abdu Manaaf waaw. en plus moom it mu jël ñaari doomam jox la loolu lépp mooy mu fàttali ko jege ñaale googu mu jegeeg moom ak jiitu gi nga njëkk a dugg ci lislaam mooy bokk ngeen yéen ñaar ku ci nekk dafa bokk ci ñi njëkk dugg ci lislaam loo xam ne man du la koy wax waaye xam nga ko mu wax li mu wax naa Ali radiyallahu anhu waaw léegi nag bi Seydina Ali waxee lële mooy liñ gisoon sànk ci riwaayu bële Seydina Ousmane ne moom dina ko man Seydina Ali moom lu mu wax da ne ah man du ma jël engagement que ne dama koy def à la de waaye selon mais capacité ak li nga xam ne mooy dinaa ci def sama kem kàttan waaw mu daal di jël yëkkati loxo yu Seydina Ousmane dal di jaayanteek moom. fa bàyyi lahu Ali ci riwaaya imaam al Bukhari Seydina Ali bi Seydina Abdurrahman jaayanteeg Seydina Ali que kon mooy xalifa. Seydina Ali daal di jaayanteeg moom wa wala jan wa wali jan na ahlu daari fa bàyyaxu waa kër gi fañ ne woon jàkka ja foofu ñépp daal e, am na boo xam dana kër e, kële la Jubayr ibn Mut'im am boo xam ne ci jàkka ji lañu jaayanteeg moom e, moom Seydina Usmaan ibn Affan ci kaw noonu la nekke xalifa ci début li nga xam ne mooy di tax Seydina Omar mu ngi faatu fin wu l'an 23 Seydina Ali radi Usman nekk xalifa début euh, ci muharram weeru tamxarit ci weeru tamxarit mu nekk xalifa ci l'an 24 ci lañ ko fale moom Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu waa Medina yëpp ñëw jaayanteeg moom mu nekk saalisu xulafaa ar-rashidun nga xamante ni ñoom la suñu boroom subhaanahu euh, tànn ginnaaw yonent kon ci noonu lañu fale Seydina Usmaan moo bi ñu ko falee moo tax Seydina Abdullah ibn radiyallahu taala anhu mu ne a ah, ba ñu falee Seydina Usmaan mu ne ñun de tànn nañ ki nga xam ne moo gën ci ñun comme ni ko Seydina euh, euh, Ibn Asakir daal di solo moom Abdallah Ibn Mas'ud mu ne ammarna xayra man baqiya walam na'lu mu ne ñun de tànn nañu ñun saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam a jaayanteeg moom mu ne ammarna def nañu njiit def nañ xalifa xayra man baqiya walam na'lu ki gën ci des. ci kaw suuf fii nii ci ñun wala na lu tam mooy ñu mooy mooy jenguñu bàyyi fi dëgg nekk ci leneen waaw waaw ci gën ci ci gën ci ñun waaw waaw voilà moom nag Seydina Usmaan euh, radiyallahu ta'ala anhu bi mu nee xalifa mooy comme euh, dafa newoon koo xam ne suñu boroom dafa dafa dafa defoon muy nit ku ku nooy ta woyof waaw dafa defoon mu nekkoon nit ku noo ku woyof waaw nit koo xam ne ku woyofa woyof moo tax imaam alxasanul basri radiyallahu anhu nee na man ra'aytu Usmaana naa'iman fil masjidi wa ridaa'uhu wa ridaa'uhu tahta ra'sihi fa yaji'u fa yajlisu ilayhi wa yaji'u ar-rajulu fa yajlisu ilayhi nee na man de gis naa Seydina Usmaan bi mu nee xalifa muy nelaw ci jàkkaay Yonent bi alayhi salaam te ridaa am mooy làmbaayam tahta ra'sihi mooy xëcc da xëcc bi ci kaw làmbaayu kaw teg ko ci suufu bopp bi ngir mu bañ a suuf si mu ne fa yaji ur rajul benn bu kenn duggee ñëw toog ci wetam keneen dugg toog ci wetam mu mel ni kenn ci ñoom waaw mooy mu mel ni kenn ci ñoom moom Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu wa arda ah. bokkoon na nag moom nag xilaafaam xilaafaam xare yu bari ci la lislaam da ci xam nga xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu mbir mi dafa yaatu woon waaw dafa yaatu woon comme loolu leeraloon nañ ko booba Seydina Ousmane radiyallahu anhu bi mu ñëwee dëkk yu bari tamit ci lañ ko ubbi Tunisie Tunisie muy Ifriqiya ndax ya Tunisie lañ doon wax Ifriqiya après continent bi ñu koy woowee kii mais arabe yi bu ñu waxoon ya moo doon Tunisie lañ ci jubloon ak côté yooyu. ci lañu ubbee tamit jullit ñi daal ubbi dëkk yu bari ci continent africain bi ci noor bi fala ubbi tamit xareb Constantinople bi waaye bokk na ci jëf yu rëy yi nga xam ne moo xew ci xilaafam mooy yokk li nga xamante ne mooy jàkkaay yonent mi alayhi salaam ndax nit ñi dañoo gënoon a bariwaat gisoon nañu ci jamono yeneen ci bari saa saa ba mu xatee mu bëgg ko yokk ngir ñu jënd terrain boobu Seydina Usmaan moo ko jënd bi mu nee xalifa nag daf ko yokk defar ko def ci ay xeer def ko mu nekk poto yi nekk ay xeer yokk ko yokk yokk yokk yaatoo yaatoo yaatoo léegi nag bi mu ko yokkee am na ñoo xam ne dañu doon xaw a réticent ci côté yi mu ci yokk quoi <laughs> waaw man naa waaye yow da doon gis nit ñi di diir côté bi nga xam ne mooy lim yokk ci jàkka ji gis ne daa am ñu ko doon moytu ñenn nit ñi dañ ko doon moytu ngir bañ fa du jullee wala di fa nekk malgré lu bu jàkk ji fa feesee ñuy xool feneen koo xam ne ci jàkk ju yàgg ji ci la waxoon xadiis boobale ne dégg na yonent ma lay saar saar ne man banaa lillaahi masjidan banallaahu lahu baytan fil janna képp koo xam ne tabaxal nga ah ab ab néeg ngir yàlla buur yàlla dina la tabaxal néeg aljanna te pourtant moom dafa yokk jàkka ji mais kon loolu dañ ci xamee ne yokk jàkka ak ku ko tabax ñoo yem waaw mu mu ñoo yem waaw waaye it bokk na ci li nga xamante ne ni mooy yi gën a rëy yi xew ci xilaafa moom Seydina Usmaan mooy Seydina Anas nettali te imaam Ibn Asakir daal di koy solo Seydina Anas mu ne inna Hudhayfata qadima ala Uthman wa kana yaghzu ma'a ahli al-Iraq qibala Arminiya fajtama'a fi dhalika al-ghazwi ahlu ash-Sham wa ahlu al-Iraq fatanaza'u fi al-Qur'an hatta sami'a Hudhayfatu min ikhtilafihim ma yakrah farakiba hatta ata Uthman faqala yaa amir almuminin adrik hadihi al umma qabla an yaxtalifuu fi lqur'an ixtilaaf alyahuudi wannasaara fi lkutub seydna anas radiyallahu anhu mu ne seydna xudayfa ibn alyamaan dafa newoon ci xare yi nga xam ne mooy bi ñuy ubbi rëkk yi côté iraq yooyu jëm li nga xam ne mooy armeni mooy li nga xam ne armeni léegi Allah Arménie naam Armani Armenia ay Azerbaïdjan yooyu yépp léegi biñ biñ nee ci xare boobu côté yooyu léegi nag mu am ay nit ñu wute daal di fay daje ñoo xam ne Sham lañ jóge ci armée jullit ñi ñii jóge Irak fatanaza'u fil Qur'an ñu daal di xëccoo nag ci alquran mooy ni koy jànge parce que euh, xam nga Sham comme niñ ko gisoon ñoom Seyna Abu Darda moo fa newoon ñoom Seyna Abu Darda Seyna Mu'aad ak ñooñu ñoo fa newoon kanta Irak ka fa gënoon siiw moo doon ibnu ummi abdin waaw ra'i ghanam sàmmkat ba yonent bi alei fekkoon mu doon sàmmal al mujrimu uqba ibn abi mu'ayt alayhi min ma yastaxiqu ca période Makka muy seydna abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu moo ne woon foofu moo nga xam ne ñoom it moom façon njànginam léegi nag njàngin yi wute waaw njànginu alxuraan yi wute bi nga xam ne nag kon ci xare yooyu ci lañ daje ñuy xëccoo ku nekk naan man sama njàng moo gën yow sa njàng sax ñëpp ñenn ñi dem ba naan lii sax du alxuraan yow lii ngay jàng du alquran voilà man bi may jàng mooy alquran parce que Seydina Abdullah ibn Mas'ud ci moom lañ ko jëlee te xam nañ taxawoom ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ñeey du wax ne waaw. ma ne suñu njàng moo gën a kii ndax ñoom Seydina Mu'az Seydina Mu'az mi nga xam ne xaamilu liwaa'il ulama yawmal qiyaam moom mooy yanu kii yu mel noonu yi am ku nekk naan sama njàng mooy li nga xam ne mooy li li baax sa bos yow moom dañ koy seetaat ñem sax ba jàpp ne njàngu keneen ki dow doolu Seydina Xudayfa radiyallahu anhu mu dégg kon ci seen wute boobu loo xam ne da ko naqari ci wax ji faraki ba ci saase mu bàyyi fa xare ba daal di war dikkal Seydina Usmaan radiyallahu anhu fa qaala ñëw Medina ne ko yaa amiral mu'miniin ne ko yow jiitu jullit ñi yow jiitu jullit ñi adrik hadhihi al umma qabla an yaxtalifu fi al qur'aan ixtilaaf wa nasaara ci alquran laate ñuy wute ci alquran comme ni nga xam ne noonu la juif yi ak chrétiens yi wute woon ci seen téere yi waaw fa fazi'a li dhalika Usman Seydina Usman bi mu déggee Seydina Hudayfa wax ko loolu ñëw defal ko compte rendu bi ne ko lii moo fa xew waaw ku nekk ngi xëccoo ñii naan ñoo nekk ci dëgg ñii naan sama alquran a baax kii naan sa waaw ku nekk di jàppal boppam seydna Usmaan def yitte ci mbir mi gaaw nu mu gën a gaawe fa arsala ila Hafsa ummul mu'miniin mu yónnee ci sayyidat sayyidatuna Hafsa ummul mu'miniin bint Umar radiyallahu anhu zawji rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu yónnee ci sayyidatu Hafsa waaw lan lan la fa yónnee an arsili ilayya bis-suhuf allati jumi'a fiha al-Qur'aan waaw ma këyit yi nga xam ne ci lañ dajale woon alquran ci jamono yi as-Siddiq comme li Seydina Omar waxoon Seydina Omar moo ko fexe woon convaincre moom Seydina Abu Bakar bi ñu demee xare ñu bari ci ñi nga xam ne ñoo mokkal alquran Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko ah man de li ma gis mooy alquran bi nañ ko bind waaw. Seydina Siddiq réticent ne bon loolu yonent ma saa sàmm su koo def kon moom nan lay defee loo xam ne yonent ma lay saa sàmm ma su koo def Seydina Omar daal di koy convaincre. ñu bind ko mu woowoon ne kon ki nga xam ne moo gënoon a taxaw ci alquran te yonent bi alayhi salaam seede ko mooy Seydina Zayd ibn Thabit Seydina Zayd ibn Thabit mu daal di koy woo mu daal di woo Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mi nga xam ne yonent bi alayhi salaam dafa gaaral moom ci boppam Seydina Zayd dafa gaaral alquran yonent bi alayhi salaam ci at yu mujj yi. waaw ci atam mu mujj ngir moom mu topp mbir yi def commission ngir dajale alquran di jële ko ci dënnu saxaaba yi ak fi ñu ko doon bind ngir dajale ko loolu nag ci lañ ko dajale woon téere boobu ñu dajale woon kayit yoo yële ñu muy alquran bu njëkk bi ñu bind noonu mu mat muy liñ naan kaamil Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo ko yoroon bi mu nee xalifa bi nga xam ne fi ci la fi jóge Seydina Umar ibn al daal di koy yor bi Seydina Omar radiyallahu anhu àddina ñu jël kayit yi daal di koy jox ummul mu'minin sayyidatu Hafsa bintu Omar di doomam di sayyidatu sa ngir mu garder leen kayit yooyu nag la ne la Seydina Usmaan yónnee yónni ne dem leen ci Hafsa ngeen ne ko na ma na ma jox kayit yooyu le waaw waaw yi nga xam ne mooy kaamil boobu bala Seydina Abu Bakar daal di woon dajale léegi sayyidatu Hafsa neewul hey maa bañ lii nga xam ne dama koy barkeeloo saa bàyyi ku ma ko fi bàyyil nga xam ne lii Seydina Abu Bakar alquran jii nga xam ne waaye yow man maa ko yor duma ko jox kenn comme ni ñenn ñuy def yor ay téere yoo xam ne jàngoo ci jàng yow jàngoo ci jàngalowoo ci te doo ko aale ba faw jamais da ngay gis nit ñoo xam dañuy yor ay cassette walla ay kii ay ay ay ay yoo xam ne ab sëriñ diw benn sëriñ mu siiw moo ciy wax def ay waxtaan diw yor ko di ci laal par ndànk-ndànk nanguwu koo joxe nit ñi sotti ko nanguwu ko ngir rek ñu ne moom moo ko fi yor loolu lan ban jariñ la am <laughs> am na benn waaye ma ci xamoon moom noonu la def mais manoo fexe fexe fexe fexe ba mu jox la affaire yi jamais boo ñëwee nag mu mu tegal la tuuti nga déglu tuuti ah mu mu ah, waaw affaire yaa ngi de. mais loolu ban njariñ la ban njariñ la am nga rënk ko fi rek te ñu naan diw moo fi yor mbir mi sayyidatu Hafsa neewu laa déet téere bii nag wala dama koy barkeeloo waaw téere bii nga xam ne bu doon ñun <laughs> ku ci yoroon mbindum Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu wala mbindum Sëñ Tuuba ñu radiyallahu anhu gaa yi bëgg bi copier waat loolu yow boo moyo buñ la ko àbbee sax da bañ daat mukk bi kay benn la lii nga xam ne saa bu ma xëyee diwoo ko mooy loolu nag mbind moomu du pour diwoo pour xam-xam la ngir jàng la waaw alquran ji bu du téye di diwu noonu kese waaw kon sayyidatu Hafsa fa arsalat ilayhi biha mu daal di yónnee Seydina Usmaan jox ko kii ñëwoon jox ko kaamil bi mu daal di yóbbu fa amara zayda ibn thabit wa sa'id ibn al-as wa abdallah ibn zubayr wa abdurrahman ibn al-harith ibn hisham an yansaxuha fi al-masahif waaw léegi mu daal di woolu seydina zayd ibn thabit radiyallahu anhu mi nga xam ne moom la seydina siddiq woolu woon ak seydina omar ba ñuy taxawal mbir mi ñu woo ko moom seydina zayd ibn thabit ne woon sëriñu imaam abdullah ibn mas'ud bu mag waaw moo doon son plus grand maître nga xam ne da doon takkook moom ndax xam gi mu xamoon Seydina Zayd jagle gu mu am ci wàllu alquran moo taxit Seydina Abdullah ibn Mas'ud moo taxit <laughs> voilà <laughs> taalibe bu ne sëriñam ngay niru moo tax loo réere ci Seydina Zayd ibn Thabit rek xool ko ci taalibeem bi Seydina Abdullah ibn Mas'ud euh, ibn ibn ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu gis nga Seydina Abdullah Abdullah ibn mu nekk ci ci fànnu ci alquran loolu nag yow sëriñam bi boo ko réeree mooy xoolal kon kooku sëriñam nan la war a tol lan fan la war a toll Allah kon mu woolu ko moom Seydina Zayd ibn Thabit woowu Sa'id ibn al-Aas ak Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn waaw mu woolu leen nag ne leen an yansaxuha fil masaahi ne leen nag léegi ut leen ay kayit yu bees kaamil bii ngeen daal di koy recopier waaw xam nga loolu ab liggéey la mooy kaamil bi nga koy recopier ngeen recopier ko te léegi mooy mbind mi ak daaje ki ñu doon bind jafewu mooy accessible woon noonu ñu war a def loolu ñoom waaw ne leen na ngeen ko copier def ko ay kaamili kaamil waaw mu ne leen nag fa idha ikhtalaftum antum wa zayd fil arabiyya faktubuha bi lisaani quraysh fa innal qur'aana innamaa nazala bi lisaanihim Seyna Usmaan radiyallahu anhu ne leen nag yéen parce que ñii ay quraysh yi lañ Seyna Zayd moo ci ansaar yi Seyna Abdullah ibn Zubayr kenn du laaj mooy kan quraysh yi mahd waaw doomi di di di di di di di di surtout Abdul Muttalib ndax yaayam yaayu baayam mooy safiyatu bint abdul muttalib ah az-zubayr ibn al-awwam xawaari rasulillah te pourtant baay baa nga fa wante sayna zubayr ngi fi <laughs> waaw ah waaye doom ji parce que doom ji dañ ko dafa xamoon dafa mënoon bind te tamit xamoon langue bi xamoon alquran tamit mu ne kon léegi moom ak abdurrahman ibn al-harith ibn al-harith ibn hisham xam nga kuy kooku <laughs> al-harith ibn hisham moo doon frère say abu lahab abu jahlin bi waaw mooy frère Abu Jahlin bi moom faatu woon na jamono yi parce que moom ak Ikrima ñu ngi faatu woon fële bañ doon xeex ak bañ doon xeex euh, ak waa bañ doon xeex euh, jamonoy Seydina Abu Bakar débu Seydina Omar waaw ñuy xare-xare yooyu ñoom ci lañ génnoon àddina yar Yarmuk lañ génnoon àddina voilà kon mais doom ji di Abdurrahman ibn al-Haris Abdurrahman léegi mu ne leen nag bu ngeen radiyallahu anil jami mu ne leen nag bu ngeen wutee ak Seydina Zayd ci wàllu ci li jëm ci wàllu làng arab bi waaw parce que mooy arabu waa Médina dina am quelque différence tuuti ak arabu waa Makka mu ne leen ci yenn baat yi yenn baat yi yenn verbe yi ak yu mel noon mu ne leen nag bu ngeen wutee ci loolu na ngeen ko def ci lisaanu Quraysh mooy ci langue Quraysh ci arab bi nga xam ne waa Quraysh loolu la ñuy wax ndax lan fa inna al qur'ana innama ndax kat al qur'an dafa wàcc ci ñi nga xam ne ala lisaani Quraysh ci langue waa Quraysh ci làkk waa Quraysh mooy façon bi waa Quraysh da waxee arab ci noonu la wàcc waaw léegi nag fa fa'alu hatta kutibatil masaahif ñu def noonu ba ni nga xamante ne nii ci lañu bindee téere yi nag waaw bi nga xam ne nag am na nag léegi Seydina Usmaan daal di yónni mbir yi ci ci dëkk yi ci gouvernorat yi ci dëkk yu rëy yi waaw mu tasaare ko waaw ah, mu daldi yónnee benn am bu mu téye Medina ah. yónni benn iraq fële ca kuufa basra sham ak misra mu yónnee foofu yépp mu nekk benn nusxa mooy benn exemplaire ci alquran ci kaamil bi waaw waaye yemul foofu mais dafa yónniwaale boroom xam-xam boo xam ne boroom xam-xamu alquran waaw mu daal digal Seydina Zayd ibn Thabit ne ko yow deel jàngale Medina alquran bi yow yaay ki nga xam ne yaa ciy taxaw yaa ko fiy jàngale mu yónni Abdallah ibn Seydina Abdallah ibn Sa'ib ila Makka yónni ko Makka waaw fàttewoon naa Makka yi dafa yónni exemplaire waaw al-Mughira ibn Shu'ba euh, al-Mughira mu daal di ko yónni fan Sham Amir ibn Abdul Qais mu daal di ko yónni Basra abu abdirahman as-sulami kuufa waaw mu am boo xam ne nag moom la téye sixième bi mu téye ko moom am na bu mu yónnee misra tamit am tamit boo xam ne moom moo ko téye bi nga xam ne moom lañ doon woowee mushaful imaam mooy mushafu imaam bi nga xam ne mooy kii xalifa bi voilà kon noonu la naa Ousmane daal di def léegi nag comme que léegi nag mu des mais yeneen yi nag ci indi woon problème yi nu ñuy def hein mu daal di digle wa amarahum an yuharriqu kulla mushafin bi xilaafi almushaf alladhi arsala ilayhim bi waaw mu dal di digle neleen nag yeneen exemplaires yi am ci alxuraan bi yépp na ngeen ko dajale bu wuteeg bii nangeen ko dajale ngeen daal di koy lakk waaw na ko dajale ngeen daal di koy lakk loolu euh, ndax ndax yeneen yi ñoo doon wax. hein lan moo indiwoon wax ji lu dul loolu li taxoon ku nekk naan euh, man sama njàng baax sa bos baaxut mu ne yeneen yi bu bu ci wuteeg bii parce que mushaf boobu mooy du sayyid mooy moom lañ daan al al mushaful Usmaan yi tekkiwul ne Seydina Usmaan ci boppam radiyallahu anhu moo ko bind déedéet mooy moom moo taxawu liggéey bi moo joxe ndigal li ci jàmbat gu Seydina Xudayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma ñëw wax ko problème bu graaw bu mu gis ci biir jullit ñi ñuy xëccoo ci ci alquran mu ne gaawal nga dab dabaatal xeetu yonent bi aleyhi salaatu salaam comme que yaa ko fi toogal balaa ñuy xëccoo di wute ci alquran comme ni yahuud yeeg juif yi wutee ci seen téere yi waaw gis nga juif yi tooraa yu bari yi yu bari yi ba bible selon Matthieu selon diw ak diw ak diw mu ne ko nag loolu te loolu lépp dara wéeru ci waaw loolu nag laay ragal man Xudayfa lool xew te yaa fi toogal yonent ma sa sàmpoon taxawal lool Seydina Usmaan taxaw loolu lool moo tax ñu naan al mushaful usmaani voilà mais tekkiwul ne moom moo jëloon doon bind ak loxoom déedéet Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala moo doon le chef de la commission mook Abdurrah Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne leen kon yeneen bu wuteeg lii nangeen ko lakk waaw ah ñu daldi lakk yépp waaw ñu daldi lakk yépp ñu daal lakk yeneen yi lool la lool na deme léegi nag bi nga xam ne nag ci la lool am mooy ci kaw noonu euh, mooy am na benn masala bu feeñ fii mooy li ngay dégg nit ñi naan alxuraan kenn du ko lakk loolu wax ju yàqu la loolu wax ju yàqu la alxuraan dañ koy lakk kay ñaari posibilité moo am mooy koo xam ne parce que mooy masala man damaa yor ab alxuraan boo xam ne dafa commencé di dégradé mooy dafa commencé di yàqu këyit yeeg yi xotteeku na ñuy def nañ fii mënatuma koo garder nan laay def ñaari possibilité am soit nga suul ko wala nga lakk ko waaw ay kanta alxuraan kenn du ko lakk loolu moom waxi wolof la loolu waxul wolof la waaye teguwul ci xam-xam parce que Seydina Usmaan ngi dafa lakkaloo euh, euh, téere yi alxuraan yeneen yi te loolu al alxuraan te pourtant amul ci saxaaba yi ñu ne eh, alxuraan kenn du ko lakk ah kenn du ko lakk te Seydina Ali radiyallahu anhu moo tax bi mu ne xalifa hein Seyna Ali radiyallahu ta'ala anhu dane e lii nii mooy lii Seyna Usmaan def muy dajale alquran bi bu ko deful woon man bu mu dama koy def waaw waaw parce que problème yi mën a am buñ ko deful woon waaw mu ne bu ko deful bu doon di Seyna Ali Seyna Usmaan defu ko woon man seydna ali radiyallahu taala anhu dinaa taxawe loolu waaw moo tax comme li Suwayd ibn Ghafala jële ci moom <clears throat> ne se ne qaala ali fi l masaxif law lam yasnau Usmaan la sanatu bu ko seydna Usmaan deful woon de kononte kon man ma daal di koy def waaw waaw bu ko deful woon ma daal di koy taxawe pour wan la ne kon bu amoon ku naan alxuraan kenn du ko lakk kon loolu dina leen ne alxuraan kenn du ko lakk moo tax loolu wax ju yàqu la waaw alxuraan dañ koy lakk kay te Seydina Usmaan loolu la taxaw woon radiyallahu taala anhu wa arda muy liggéey muy muy muy muy jaloore yu rëy rëy rëy ak xéewal gu rëy goo xam ne Seydina Usmaan taxawal na ko xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy bu ñu mëneetee alxuraan tey am ko nii nga xam ne ku nekk am ci ba waa ji nekk Australie kii nekk Japon kii nekk Afrique du Sud kii nekk Fone kii ne euh, Tambacounda kii nekk fële ca Suède lépp ñu am ko nii am ko suñu application yi fu ne loolu bi fadli Seydina Ousmane ngëneelu Seydina Ousmane ci suñu borom moom la ko jaarale mooy ki nga xam ne moo taxawal loolu noonu ba ñu mën a am téere bi yàlla bi nga xam ne suñu borom comme li mu waxoon sadaqa rabbul alamin inna la inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun inna ñun buur yàlla de nahnu nazzalna dhikra ñoo wàcc alquran bi nga xam ne mooy sikkar bi gën bu nit mën a sikkaree bu mën a sikkar bu man tut nit di mën a sikkar mooy alquran mooy xayru dhikr waaw suñu boroom ne maa ko wàcce wa inna lahu la xaafizuun te ñun wat naa ne ñoo koy ñoo koy garder waaw ci garder googu mu koy garder mu jaarale ko ci loxo Seydina osmaan ginnaaw Seydina Siddiq ba mu ci defoon muy kaamil ba Seydina Hafsa yoroon radiyallahu taala anil jamii Allah waaw léegi kon loolu nekk lu rëy rëy rëy rëy rëy rëy Allahu akbar léegi nag kon xam naa tey dañuy yem ni insha allah ci xilaafa Seydina Usmaan ak yi nga xam ne ubbi dëkk yi yaatal jàkke ji waaye tamit alal ji bari Seydina Usmaan alal ji bari dëkk bi naat jullit ñi nekk ci sécurité ñuy ubbi dëkk yi buqa'ul lislaam goxi lislaam yi di gën a yaatu ah, mu daldi taxawal li nga xam ne mooy alquran ji ut li nga xamante ne mooy commission boo xam ne euh, ala imrati bi imrati Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu mu taxawal lii insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu daldi àggale ba léegi ci tarjama Seydina Usmaan dhul nuurayni dhul hijratayni al xalifatu thalith li rasulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam